Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sos faa den. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na ngeen def. alhamdulilah ñu ngi si jàmm bu baax. naam je pense mën nañoo tàmbali de incha allah. incha allah. fàttali fi fi yemoon naam ñu ngi yemoon ci attends une minute rek ma wax na ko. page page dix ñu ngi yemoon si page dix ñu waroon jël furudul wudu. furudul wudu am na furudul fasitta foofu la. ah exactement. waaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف وأما فروضه فستة من الأجر ak ji nga xam ne moom mooy furuudul wudu mooy jëf yi nga xam ne dafa war wal di warlu wala farataay jàpp wala juróom-benn la waxoon nañ ci di jiit suma juumul ne mbir yi ñu ni takk ko ne ñaata ne mbir sàngam la war a doon lekkut looy mi li war li war mooy daal di koy daal koy jëfe masalan fekkoon dina jàpp ba pare su jàppoo pare nga ne ko faratay jàpp ñaata la xamu ko waaye du tee nag suy jàpp moom dina respecté faratay faratay jàpp kenn du ko wax ne si jàpp wérut ngay takk lim bi nekkut mooy di war waaye li war moom mooy farata yi ni ñuy wax ni su fekkee ne nit ki suy jàpp mën na ko daf koy daf koy jëfe wala mu xam ko tamit boo xam ne su benn daal dañee dina mën a xam ne lii mu bàyyi ni yàq na jàppam loolu mooy li nga xam ne mooy jumhur ulama mën nañu li nga xam ne moo moom moo wér am na ngeen ñu tudd tuxal ci yenn borom xam-xam ci ñuy tudd lu mel noonu donte dañ ko tuddee dañ ko tuddee tuddee koo xam ne dañ ko dañ ko daayfal comme ñenn ci ci sëriñu Sénégal yi seen benn téere ñu ngi toxal jugee ci benn waay eh, dan ko ko indee dem daf ko daf ko tadaayfal soor la gisee kuy joxoñ lu mel noonu wallahu wallahu aalam waaye li jumhur saxal mooy ne furudu mbir ñi takk yëpp nekk ci julleeg ci woor ak ne nangam la takk bi nekkut lim bi moom mooy takk lim bi mooy di war mooy xam mi mooy di ko jëfe mooy li nga xam ne moo moo war mu ne amma fa sitta ghuslul wajhi bi jiit wajh wa minhu al madmada wal istinshaq wa min manabiti sha'ri ar ila adh-dhaqn ila adh-dhaqn mu ne fa sitta donc li nga xam ne mooy faratay jàpp juróom benn la bi ci jiitu mooy raxas kanam te bokk ja bokk ci raxas kanam li nga xam ne mooy al madmada wal moom mooy dugal ndox ci sa koy yàbbi al istinshaq dugal ndox ci sa bakkan daal koy daal koy génne ñoo ñëw ci al lan mooy ci li nga xam ne mooy ci li matale ak li nga xam ne moo doy wal mujzi li nga xam soo defee doy na ak li nga xam ne moom moo moo ci matare naka noonu seen istinshaq mu ne wa xadduhu tuulan min manabiti sha'r sha'r ar-ra's sha'r dafay ñëw ci bi sukun wal wadd wal fatha ila dhaqan mu ñëw ba ci ba bi mooy fi nga xam ne fa la di di sax kon fii borom kii di muallif bi dafay leeral farataay li nga xam moom mooy farataay farataay jàpp mooy li nga xam mënta ñàkk ci ci ci ci ci jàpp comme lim leeree suruut yi ci li jiitu léegi mu ñëw ci farataay li faral di tàqale li xam mooy ashuruut ak ay furuut wala moy mooy ne ashuruut xaarijul maahiya mooy bokkul ci mbir mi ñuy wax. mooy mbir ma dafay dépendre ci moom ngir mu mën a wér mën a sax waaye day génn mbir ma du ju bokk ci biiram fi muy tàqali ko al furuud nag mooy furuud wala yenn saa wala arkaan mooy day bokk ci mbir ma day bokk ca ci mbir ma mu doon fard te looxe mathalan li nga xam ne mooy rukoo farata la ci ci ci julli mooy rukoo bi julli la bokk mooy day ànd ak moom ci biir julli lay nekk su ne la masalan an niya shart la niya moo jiitu mooy jiitu mooy jiitu julli gi mooy shurut xaarijul mahiya furut nag dañ say ñu ne waajibaat dépend ci li ñuy xoolal arkaan moom day bokk ci day ci ci mbir ma bi ci jiitu mu ne mun a xasulul wajhi nga raxas xar kanam wajhu li tuddee ko wajhu mooy li nga xam mooy mooy jàkkaar lool mooy ma xasalat bihi al-muwaajaha liman qaabalak mooy li nga xam ne ku jàkkaar yow moom lay gis loolu lañ tuddee al al wajh wa daxala fiihi al-madmada wal istinshaq wa in kaana baatin fa huwa fi hukmi az-zaahir mooy doonte li dëgg ci li nekk ci li nga xam ne moom mooy mooy bakkan lekk ci biir ak fi ngay dugal ndox pour daal di ndiku donte lu nëbb bula waa dañ ko boole ci li nga xam ne moom mooy li feeñ moo tax boo xam dañu wute ci ndax al madmadul istinshaq dafa dugg ci li nga xam ne mooy mooy furuud sala fii rek ci dugal mooy am na bari ñu waxee al wajh da ciy dugg al istinshaq wal madmada su ñëwee ci aaya bi dañ leeral ne eh, nit nit ki réeree jàpp ne kii doo wax madmada wala istinshaq dafa dugal lu alquran waxut wala dafa dugal loo xam ne ñëwut ci ci ci téere bi ndax sura al wajh dam ci dugal li nga xam ne mooy gémmiñ gi ak li nga xam ne mooy mooy bakken daa fekk ni li feeñ ci bakkan bi ca dugg moo soo nga raxas da koy raxasaale waaye li ci des mooy nag ndax li nëbb ci ci li nga xam mooy nëbbu ci bakkan bi mooy fa dugal ndox mi mooy nasaali ak li nëbbu ci gémmiñ daf ciy euh, daf ciy daf ciy daf ciy dugg fii almadmada la wax aw al istinshaq tudd al istithaar istithaar mooy génnewaat mooy li dugg mu génnaat moo dañuy faral di tudd istinshaq istithaar mooy da ngay mooy renifler daal di koy génnewaat aspirer daal di inspiré ko almadmada al mujzi mooy nga dugal ndox ci sa gémmiñ daal di ko yëngal loolu doy na mooy dugal ndox ci gémmiñ daal yëngal loolu mooy madmada soo ci dollee yàbbi ko mooy li mat mooy dugal ndox yëngal ñetti mbir la dugal ndox ci gémmiñ yëngal ko daal di yàbbi boobu mooy bi nga xam ne moom mooy moo matale ci al al madmada al istinshaq dafay ànd mooy li ma tale mooy dugal daadi dugal daal di génne li nga xam ne moo doy mooy dugal mooy istinshaq li ma mooy dugal daal di koy daal di koy daal di koy génne kon su fekkee dañoo jàpp ne comme ni ko borom xam-xam ba mada wal istinshaq dafa bokk ci la mooy jàpp ci kanam gi kon kii nga xam ne moom moo raxas kanam raxasul dugalul wala ba gàllandikuwul saraxndikuwul daal di gallaxndiku daal di saraxndiku kooku dañuy jàpp ne kon jàppoom nekkut lu wér ndax daja bokk ci xam mooy raxas raxas kanam man pare ci loolu mu leeral leen mooy kanam gi fan lay tàmbale fan lay yem mu ne wa xadduhu tuulan min manabi min manabiti shaari ras ila dhaqan mooy ci guddaay bi mi ngi jàppale fi nga xam ne fala ci bopp bi fi karaw di sax daal di jëm ci ci sikkim bi foofu lay lay tàmbale ci lonkoor mu ne wa ila furuu ila furuu al uthnayn ci yaatuwaay bi dafay dem ba cati cati nopp kon ci guddaay bi day jóge ci fi karaw yi tàmbalee di sax ci bopp fa nga xam fa la karaw di tàmbalee sax mooy say karaw koo xam ne ci koo xam ci aadatan daan xam ne koo xam ne dafa dafa leen <coughs> aada fi sarax karaw di tàmbalee di di sax te mooy fi nga xam ne mooy weesu tuuti jëbi soo weesoo jë rek fa la karaw di tàmbalee tàmbalee sax dafa war a tàmbalee daal di jëm ci li nga xam mooy mooy sikkim bi ñu sikkim bi waxee mooy fi nga xam ne fa la karawu sikkim di di di sax ci yaatuwaay bi dafay dem ci diggante ñaari catu catu noppi foofu lay foofu lay boobaa noppi du ci dugg mooy catu egg ba catu noppi rek ndax nopp fañ koy dugal ak werante gu ci ci borom xam-xam fañ koy dugal moom mooy ci ci bopp laal la ci ci fan yi ñëw dinañu tëggaat risaala bi bindoon ci magistère ndax am na ci bari ci lii la jëm mooy ci leeral mbiru mbiri ndax ci taxawoon ci liw faral di indi wutey boroom xam-xam yi ci fiq lu ko waral ci buntu al ibadat ci liñ ko bindoon laal la ci fan yi dañ ko xoolaat tëggaat ko tëgg doonañ ko mën a génne mu doon loo xam ne dinañ dimbali suñuy tënk téere bi ñu dellusiwaat yenn détails yi nga xam ne euh, àll généralisé nañ ko ndax di jur waay ci téere bi ne moom mooy daal di koy woyofal <coughs> tayib donc mu ne liga xam ne mooy kanam mi ngi tàmbali kon ci catu bopp wala boog ci fi bopp di saxe caro di saxe ci bopp fa lay tàmbalee jëm ci am na mooy fi di di sax li nga xam ne mooy ci yaatuwaay bi ila furul udhnayn dafay dem ci diggante ñaari ñaari catu noppi la mu ne wa xaslul yadayni ila al mirfaqayn mbokk na ci farataay jàpp raxas say yoxo ñaari loxo yi dañ koy raxas ba ci ñaari conc yi rasul yadayn ay ziraayin suñu waxee loxo nag moom mooy tàmbale ci li nga xam mooy avant-bras bi ba ci ba ci conc bi da ci boole al kaf ko ci boole mooy loxo suñ ko doon xaaj ne am na épaule bi ñëw ba ci conc bi mooy fii biceps yi nekk ak triceps yi après mu tàmbale conc bi ba ci fi nga xam ne moom lay ba ci li ñuy faral tudde loxo wala bokk fay ba ci li xam mooy la main mooy tënk yi ak ñaar yax yi nga xam ne moo koy séparé lële loolu la ñuy faral tuddee avant-bras mu des nag li xam ne mooy li ñu tuddee la main wala bokk euh, mooy tënk loxo yi nga xam biir ak biti kon ci tënki lay tàmbalee. bi ñuy li ñuy raxas mooy ci tënk yi ba ci ci tënk yi ba ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy conc bi mu def fii nag loo xam ne nit ñi dañ koy faral def muy njuumte mooy raxas bi ngay njëkk a raxas ñaari tënk loxo yi ci tàmbale jàpp bi loolu bokkul ci furuut sona bokkul ci furuut suñ jëlee ñaari loxo yi dañ koy tàmbalee raxas wujuban su fekkee dañoo jugee yeewu ci ci nelaw wala ñu ko yeboon ci loo xam ne xam sabe al muhim ci nelaw guddi guddi ko am ci boroxoom ci mooy ndax day dokk ci li nga xam ne mooy waajibaat yi wala bokkut ci waajibaat yi waaye furuudi moom lii fard moom mooy raxas ko ba ci conc bi kon nit ki soo raxasee si ñaari loxo ci njëlbeen gi mooy raxas ko mooy ñaari raxas ñooy raxas ñu koy raxas balaa ngaa tàmbale jàpp doon nañ koy boole ci jàpp gi waaye nekkoon moom mooy far bi fard bi moom mooy soo raxasee kanam gi ba pare raxas ko da koy raxasaat jëm ci conc bi doo ñëw raxas avant bras bi bàyyi soo defee sa sa jàpp yorul foo nga raxas loxo bi ba mu mat sëkk tàmbalewaat ci ci li nga xam ne moom mooy eh, ci catu baaraam yi jëm ci conc ba soo ñëwee raxas. tàmbalee ci tàmbale woo ko ci nga xam ne mooy catu baara bi tàmbale fi ñu taqee jara nga jëm ci conc ko su boobaa sa jàpp du du conc bi dañ koy raxasaale ak wute comme ci boo xam ne day dugg ci li ñuy raxas ba du dugg ay li wér da ciy dugg mooy conc bi da raxas ba raxasaale conc bi day dugg ci li ñuy li raxas da leen di foofu wute bi mooy ilal mirfaqayn ndax ilaa bii nii la muy joxoñ da ciy dugg wala du ca du ca du ca dugg loolu tamit bokk na ci li xam ne baxtu bam def nañ ko ci ci risaala bi ñu leen jundoon jundu duñ ndax saw ixtilaaf bi am ci fii nii li tax ñu ñoom ci fan la euh, raxas loxo di yem mooy ishtiraak bi am ci ci ila lii tamit li tax ñu wute tamit mooy ndax dañuy raxas ndax li nga xam ne mooy gàllaxndiku ak sarxandiku dafa bokk ci raxas kanam li ko waral mooy ba tam benn am ishtirak ci ci bokk na ci borom xam li ëpp indi seen wute ci fiqh na ci mooy al yi nga xam ne dafa am ishtirak mooy day am maanaa yu bari yu mën a diggi ci benn baat am ci benn mën a déggee te benn du ëpp doole ba ca des kon sax boobaa lool li koy foog nga am leneen lu wuteeg texte ba bu nekk ngir mën a daal di génne ne maanaam bi mooy maanaam bi gën a lënk bii mooy sens bi gën a wér moo gisee réeru ñi xam ne ñoo dañuy ne alxuraan sax dañuy topp te dégguñu arab jànguñu arab jànguñu dara ci ci làkku arab daal dem ci tradition ci tradition française nga xam ne du génne mukk du génn mukk sew-sew yi nga xam ne moom la texte bi di bàyyi wala boog di joxe soo fekkee danga koo leer ci ci arab xóotal gi am ci texte bi nga xam dañuy ci bind bi jàpp te lii leere moo tax suñu wax naan wa atimmu siyaam ila al-layl thumma atimmu siyaam ila al-layl jàpp ne ila al-layl googu par force dafa leer nañ ne guddi gi da caa la ñuy tuddee guddi ñoom da caa dugg. arab tuuti rek xam ne mënut a doon lu e-, suñ delloo mbir bi ci làkk arab te arab ci te kon leer nañ xam ci saa si ne ñoom nañ jàpp ne c'est clair univoque dañ gis ne nekkut lu lu univoque lu équivoque kon leneen moo ñuy dimbali foog ñu leneen pour mën a xam nag dégg fii lan lañ ci lan lañ ci jublu kon li nga xam moom mooy raxas loxo moom ñaari loxo yi dafay dem ba ci ba ci conc bi conc bi dafay da cay da cay duggaale fii su nit ki bàyyee falaw xalla isba'an aw dhufran aw ba'da maa sahha wudu maa sahha wudu nit ki su fekkee ne danga bàyyi baaraam wala we wala lenn ci baaraam wala lenn ci we xam ne sa jàpp yurut ay faaw nga raxas tàmbale catu baaraam ba ci li nga xam ne mooy mooy conc mu boole ci mu ne bokk na ci kon ci furuudu al ci juróom-benn yi ñuy tudd mooy masa bopp mu ne masxu jamii ras wa minhu al mooy mu laa di masaha mboolem mboolem bopp bopp bi te bopp da bokk li nga xam ne mooy moom mooy nopp kon fii masala indiwul li nga xam ne mooy raxas dafa am ñetti baat yoo xam dafay ñëw ci wàllu raxas tuddee al xusul al xasl al masa ak al madh li xam ne mooy raxas waxoon nañ fi mooy ndox bu rogalaat la mooy loo sotti ndox mu rogalaat mooy raxas am nañu ci dolli dalk liñ jàpp fi mooy li nga xam ne mooy raxas mooy sotti ndox mu rogalaat soo walaatee rek c'est-à-dire la ngay raxas loolu la ñuy tuddee raxas soo ko sottee mu yem fa nga yem loolu ñu tuddee ndox mooy wis wala asperge mooy soo sottee ndox ma ca mu yem fa loolu mooy asperge mën nga cee dolli beneen mooy ras mooy daal di wis mooy ndox mi dëkkee ndox mu sew ngay jël wis ko su fekkee nag masaa nag mooy da ngay jël. doo sotti tooyaayu loxo ngay jël daal di koy jallale loolu may masa may masa li ko tax a jug nekkul bi daal tooy ma da ngay tooyal loxo yi daal di masa fii ni xam ne kon ne mboolem mboolem karaw gi war bokk mboolem euh, euh, bopp bi ngay ngay masa moom wuti gom ci fii ndax benn yoon doy na ndax mën nga mooy masaa ko benn yoon doy na mooy daal di doo dellusiwaat te loolu mooy li feeñ ci wax ji mooy benn yoon rek na mooy mu gisee mooy nga dem si ndax soo laalee leen ci bopp bi rek doy na cag wute gu am waaye li nga xam ne moom la ñuy saxal fii ne mooy mbooleem bopp bi moom loolu tamit li indi wute boobu tamit ba tey ishtiraak bi nekk ci xarfu baa mooy dégg nga ko mën lu bari dañ ko déggee tabiroon leneen moo ko andi ba tey mu daal nag al uthnaani min ar-ra'ath ndax wute gu am ndax lii di ñaari nopp yi ndax ci bopp lañ bokk wala bokkuñ ci bopp wala ndax ci kanam lañ bokk wala ci bopp fii li gën a wér mooy al uthnaani ci bopp lañ bokk yoon ci xadis al uthnaani am ci boobu noonu waaye li nga xam ne moom wér mooy al udhnaani min ar-ra's mooy nopp ñaari nopp yi ci karaw lañu ci bopp lañu bopp bokk lii yëpp li koy xiir firndeel mooy suñ dañ ñëwee ci jàpp yonent bi sallallahu alayhi da yonent bi moom la yàlla jël da koy def nekk wa laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi sallallahu alayhi wa su ñëwee ci di leeral mooy su ñëwee del jëf ab jëf boo xam ne da caa jëri ndigal jëf jooju day delloo li mooy li gën a wér ci usul fiq mooy day wane al wujub ne dafa war mooy lépp loo xam dafa ñëw ci alquran digal ko yonent bi sallallahu alayhi moom mu yonent bi daal di koy jëfe nam ko jëfee fañ ko yóbbu mooy li war loolu mooy li gën a wér ci tahqiq ndax jëfu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay tegtale lu war wala tegtal lu war su fekkee ne la muy jëfe leeral ab ndigal la boo xam ndigal lu war la jëfe jooju dafay tegtal ak war ma su ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy daal di masa bopp bi boole ca nopp dañuy xam ne kon masa nopp yooyu dugg ci masa bopp gi yàlla su daal di ndeer di digle masa bokk na ci risaala bokk na ci am xam ne euh, munaqasha dañ ko foofu wa minhul al kon ñaari noppi ci bopp lañ bokk su boobaa kon mooñ lañ cay teg mooy doo jël so al udnaan min al minhu al udnaan ay juz'un min wala yaxud li udnayni ma ma an jadida donc loo waral doo jël ndox mu yees ndax danga boole nopp yi danga ko boole ci ci bopp bi su kon doo jël ndox mu yees dangay ngay di masaa sa bopp tàmbalee ci ci kanam gi dellu ginnaaw delluwaat ci kanam gi daal di jël say ñaari baram dugal ci ci nopp yi jël ci ñaari dëgg nga loxo yi mooy puus yi daal di koy jaarale ci ci ginnaaw nopp nag dafa am baatin ak zaahir lañ jublu ci al baatin mooy simaax su ñëwee ci noppi li ngay raxas li ngay bokk li ngay masaa mooy nopp bi li nga xam ne moo nekk nii ci moo féete ginnaaw li nga xam ne ci la baaraamu déy bi di jaar ak li nga xam moom mooy feeñ lu ngay dugal index bi loolu mooy li ngay raxas li nekk ci biir nopp ba loolu nekkut kenn du ko raxas te ci li xam moom moo mooy bënn bënn nopp ba la ci biir la raxas mooy li nga xam ne mooy feeñ mooy ginnaaw nopp bi ker nopp li nga jot naa ne ak ci biir nopp bi nii. dañuy gis maanaam mooy dugal ca biir nag lañuy dugal da nekk ca pax ba nekk ci biir lool nekkoon lu war lu ñuy lu ñuy raxas wala wax lu ñuy masa ndax nopp dañ koy masa dañ koy masa mu ànd ak li nga xam ne mooy mooy bopp wasl yadayni ila mirfaqayn masxi wa masxu jamii ras wa minhu al uthnaan mu nekk ñetteelu farata bi mu ne wa waslu rrijlayni ilal kaabayn ñeenteel bi mooy nga daal di raxas ñaari tànk yi ba ñëw ba ci dojjoor mooy ñeenteel bi alkaabaani daaxilaani fi lmaxsuul ñaari dojjoor yi dañuy dugg ci lañuy raxas fii tamit xam war nañ ci am ci boo xam ndax da ciy dugg wala du ci dugg ba tey li ko indi mooy ishtirak bi am ci laf ci baatu wala ci xarfu ilaa ne day ci kaaba yi mais li wér mooy da ciy duggaal dañ koy raxasaale wa azmaan an na'itayn am na ñaar dojoor yi mooy ñaari dojoor mooy yi feeñ ñaari yi dañ koy raxas raxas tànk yi raxas li nga xam ne mooy ñaari tànk yi ba ci dojoor bi loolu war fii day tudd mooy li war am na yenn lu gën a matale mooy li war moy ñaari tànk yi koy raxas suñ jëloon ci message li gën a mooy daal jël kanam ba ci ginnaaw gi mooy daal tàmbalee ci kanam dem ci ginnaaw delluwaat ci kanam moom li gën a matale soo defoon benn yoon rek doy na loolu message nga ko mais soo message lépp benn message doy na. mooy al mujzi lim kalimatan rek mooy nga masaa lépp masaa benn yoon mooy daal di dem ci jóge ci karam dem ci ginnaaw jugaat ci dem ci dem ci kanam muy ñaar nga daal di noppi li gën a matale ci li al mujzi ci raxas tànk mooy raxas ko ba ci dojjoor ak noo ko a raxasee nañ ko raxas ba mu li gën a matale mooy kon daal jël say baaraam dugal ci tàqale bu baax a baax a baax a baax mu leer na lekkoon diggante baaraam yi dina tooy raxasaa li nga xam mooy mooy dojjoor yi mu ne wa tartiib ak toftale mu ne tartiib benn yabda bil wajh thumma bil yadayn mooy nga tàmbale kanam gi dooga ñëw ci ci ñaari loxo yi summa raas mu dooga ñëw li nga xam ne moom mooy ginnaaw gi mu dooga ñëw li nga xam ne moom mooy euh, massa bopp bi mooy faaw nga tàmbali kon mooy ci kanam gi soo paree ci kanam gi jëm ci li nga xam ne mooy raxas loxo yi ba ci conc bi daal di massa bopp bi loolu mooy tarti bi nga xam ne mooy war mooy nekk su ko daw du tàmbalee raxas ay loxoom li ñu ci a loxoom mooy tàmbalee raxas loxo yi ba ci ba ci li nga xam ne moom mooy doj ba ci conco bi mu daal di dogo raxas kanam gi su boobaa du du wér su du nekk loo xam ne du du du wér waaw mu raxas li nga xam ne mooy loxo yi kanam gi dogo dem ci li nga xam ne moom mooy. jëm ci ci ci loxo yi bu fekkee dafa dafa wëlbati nag maanaam su fekkoon daal ñu commencé mooy daal di raxas kanam wala bokk daal di gàllandiku saraxandiku doo ko raxas kanam wala bu raxas kanam dafa ne doo ko doo ko doo ko gàllandiku loolu du ko du yàq. loolu du yàq li xam ne moom mooy euh, moom moo jàpp am na beneen boo xam ne dañ ci ñëw. xam ne ñu ngi ko euh, donte mi ngi ci sunan Abu Dawud waaye fi ko njëkkoon a jëriñoo mooy ci Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah ñu ngi ko tàmbali woon naan mbir la boo xam ne donc talabatu ni ba dañ ko dañ ko réer waaye dañ ci dañ ci déti ci benn weccoo comme ko weccoo ci ay waaye du du doon weccoo diggante li nga xam ne mooy cër yi nga xam ne ñooy cër yi cër war lu ci des bismillahi subhaanahu wa taala mu ne sadis tak almuwanaat moom mooy gaaw almuwanaat almuraad xasul udu mooy daal ko raxas balaa moo fendi mooy noonu ko jël daabitu li nga xam ne mooy dañoo gis na daabitu mooy mu daal bañ a waaye li ci daabitu muwalaat mooy ci aada lay dellu ci or a doon diggante bu yàgg xaaliban su fende day fekk yàgg na waaye nag loolu day défendre yenn xarit ci li nga xam ne moom mooy ci jamono jañ nekk jamonoy tàngaay mun naa daaw a fendi fekk na la dox ci diggante ba bariwut jamonoy seddaay mën ngaa toog lu yàgg te du fendi fekk dox ci diggante bi bari na kon lay doolu ci la mooy aada ci urf mooy almuwalaat mooy daal foog mu daal di nekk loo xam ne lu toftaloo la mu doon loo xam ne dafay day doon lu gaaw moom la doon wax ci moom la doon way ma nuy jàng eh, bañ koy jang ci arab jap jàpp juróom-ñaar li tax ñu wax juróom-ñaar al maliki dañ ciy boole an niyya gis nañ ne fii ñun niyya dañ koo boole ci shurut booluñu ko ci furut moo tax fi mu nekk juróom-benn mais kon maa ngi daan la faratay jàpp juróom-ñaar kanam loxo bopp tànk yéene raggal gaaw yéene ragal gaaw ragg gaaw googu mooy kon li nga xam ne mooy wal muwalaat kon fu mu walaat dañ ko du toog ba ci du jàpp pare daal di toog lu yàgg rek raxas ay cër. ba ca doon auditeurs yi ca kon li mooy juróom-benn yi nga xam ne tudd na ko ci li nga xam ne mooy faratay faratay jàpp te teg wa dalilu qawluhu ta'ala dalil nañ ñëw bi ci ci ku dars bi ñëw bi Allahi subhanahu wa nga daal ci taxaw benn par benn ni nga xam ne noonu la ay adilla ci juróom-benn yi nga xam ne moom lañu moom lañu moom lañu tudd wallahu ta'ala a'lam barakallahu fikum euh, oustaz Fadel ahsanallahu ilaykum euh, xam naa incha allah boo ñu ko mayee rek ñu jël quelques questions. Euh, dafa am kuy laajte mu ne ndax mën nga revenir aat gën a expliquer par rapport al istinshaq ndax dafa dese comprendre muy laajte ndax bu fekkee nit ki dafa aspirer ndox mi ci bakkanam waaye génnee ko ndax loolu mooy toj njàpp bi wala ñàkk koo bañ a def day daf koy toj. te tajdiid istinshaq dañoo jàpp ne istinshaq mu dafa bokk ci ci li war day dugg ci raxas kanam gi dañoo wax ne li war mooy raxas kanam ak almadmada moo istinshaq li istinshaq moom mooy dugal gi ngay ci ndox mu dugg ci ci sa bakkan al istinsaar mooy génne gi nga koy gi koy génne moom mooy bi mooy da ngay dugal daal di daal di daal di génne mooy bi matale ci génn ci wute gam ndax istinsaar lu war la wala dugg ci far for rek wala dugg ci fi mu tudd ba istinshaq istinshaq mooy xëcc gi xëcc ndox mi boo tax ñu ne bi al mujzi suñ jëlee zaahirul qawl mooy da ngay xëcc ndox mi loolu mooy al istinshaq mooy sarax ko woowu al mooy génn gi ko génn mooy bi matale al madmada da ngay ñëw daal di gàllaxandiku mooy dugal ndox daal di yëngal yu muy nga ne mooy dugal baaraam bokku ca mooy dugal baaraam nekkut loolu mooy gàllaxandiku mooy dugal ndox daal di yëngal ji ci gémmiñ daal di koy yàbbi ñu ne mooy bi boobu mooy bi matale sarax de ko daal di dugal sa ndox ndox dugal ci li nga xam ne mooy sa mooy sa bakkan daal di xëcc xëcc boo xam ne du la gaañ mooy mu bañ a mu bañ a doon xëcc bu sori buy dugg ba ci sa ci sa yuur waaye nga xëcc na mu gën a sore la yeneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci weeru koor rek lañu daal di bàyyiloo xeel ñu bañ ñu bañ a eggal ñu bañ a teengal ci xëcc ga ñuy xëcc ci koor al mubalaga fi istishaq ne ko da ngay xëcc xëcc bu matale bu dul bu dul loolu gaañ daal di koy génnewaat daal di koy génnewaat loolu mooy li nga xam ne bokk ci war gi nga xam dafa war ñu da koy raxas li nga xam ne mooy mooy kanam loolu moo bokk ci furuud xuruudu wudu mooy raxas kanam gi kon raxas kanam gi ci nan lay dellu mooy raxas xar kanam gi gàllaxndiku saraxndiku loolu mooy raxas kanam gi su waxee raxas kanam bi nekk war fard ci jàpp mooy raxas xar kanam gi xar kanam gi kon ci fa karaw gi di saxee ba ci sikkim bi muy saxee jëm ci catu nopp ba catu nopp daal di gàllaxndiku saraxndiku mooy daal di dugal istinshaq daal di génne istinshaq su boobaa loolu la ñuy tuddee li nga xam mooy raxas mooy raxas kanam mooy fard bi ji bi jiitu naam. alors jazakallah xeer euh, man sama question mooy euh, par rapport ak raxas tànk ndax foofu noonu euh, aaya bi nga xam ne moom moo ñëw ndax dañ koy déggee ruslu wala boog foofu masxa lañ siy déggee quoi. waaw loolu si dars bi ñëw dinañ ci dinañ ci ñëw moo tax ñu taxaw sax ci aaya wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wiir moom mooy dañ koy masa indi gi bu indi fii moo tax aaya bi ko tegtalee gis na aaya bi dafay ci indi furu di cee ñëw ndax li nga xam ne moom mooy yàlla sunu borom ba mu ñëwee wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al na ci ab jàngin saxu bi ru'usikum wa arjulikum mais suñ ñëwee wa arjulakum day gis ne fii li waral ñu daal arjulakum bi darwal ku du tartib alfaida fii mooy at-tartib naw tartib moo tax mu jël delluwaat ko wa arjulakum pour la raxas al arjul dafay ñëw ginnaaw masxu ruus su ñëwee li ñëw nag ci wa arjulikum loolu ci làkku arab li mu dëkkandoog lu ñu jar moo tax mu dëkk moo tax ñu daal koy jar rek mooy dëkkandoo moo ko indi mu jaawara dëkkandoo moo indi loolu moo tax ñu daal koy daal koy jar waaye nekkut ne nañ koy tebo saxu bi ru'usikum wa bi arjulikum déedéet ni mu jub rek mooy fii ne yoo ñëw daal di koy arab mbir jege mbir mën na koo jox lu ndurook lam ko jege wala maas kom lam maas la ko jege mais dañ ci ñëw ci li nga xam ne mooy darse bii nga naka la aay bi nañ ciy tegtaloo ci furuud li nga xam ne moom lañ tuddee euh, furuudul wudu waaye li wér te dem ba doon sax li tàkkale diggante as sunna ak bidaa mooy ne tànk des koy des koy raxas kenn du ko masa des koy des koy raxas wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn naam li ñuy tegtal yenn say ci ñenn mazahib yi loolu tamit resal bi ënd naa ci lenn ci ñenn ñenn misaal loolu ay kii yu shaad la waaye li ñu xam ne ahlu sunna jamaa moom jumhuruhum mooy dañuy tànk kenn du ko kenn du ko masa dees koy raxas ku masa tànk sa jàpp wérut wala ñu jëlee sax nag li nga xam ne mooy fekk nañ ko jël ci daahir bi jar bi ñu jarru ci yenn jàngi waaru julukum soo ba ñu delloo ko ci masa li nga xam ne moom mooy masa xuf su ba aay sax day tegtale kon raxas li nga xam ne mooy tànk daal di tegtal raxas li nga mooy raxas xuuf euh, ci beneen ci beneen ci beneen jàngin bi naam. am na benn téere ben am solo benn risaala bu am solo bu Cheikh Mouhamed Baz mu bind su ma moo doonoon risaala bi mu bi mu def doctorat wala magistère ci li nga xam ne moom mooy alquran mooy jàng ki ñëw ci li nga xam ne noonu lay noonu lay jëriñee ci tegtaloo ci fiqh. mooy jàngit ni ñu wutee nii nga xam ne noonu la jàngin bi ñëwee ñu mën cee tegtaloo cay masail ci fiq jël bii nii mu tegtale lii jël jàngin bi mu tegtale mu tegtale ak yéen tey jàngin mu ñëwee bii di leeral bii di leeral bële noonu la jàngin bi ñëwee di sax di di tanwiya mbir mi mooy daal di koy mu nekk ñaari mbir ñu nekk ci jàngin bi mooy nga jël arjulukum masal arjulukum bu nekk am lu muy. lu muy tegtal bu wuuteeg la ca bu wuuteeg ba ca ba ca des su boobaa nag ci foofu lay dugg euh, su fekkee dañ koo jëlee noonu jël bi kasara bi def ko mu doon li jëm ci wàllu xuuf bi wala boog euh, nas bi daal di jëm ci li xam mooy daal di koy raxas su fekkee dañoo jël ne kon arjulukum moom li mu jaawal moo tax def ko foofu noonu su boobaa lay leer ne kon li wér moom mooy raxas tànk euh, li nga xam mooy raxas masa xuuf. ñu delloo ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh